baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim allahu laa ilaha illaa hu layajmacannakum ilaa yowmi alqiyaamati laa rayba fiihi wa man asdaqu min allahi xadiisaa suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayaab juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar mu ne allahu boroom bi la di allah di boroom bi tabaaraka wa laa ilaha amul benn buur bu ñu wala jaamu ci dëgg illaa huwa ko lu dul moom la yajmaannakum waat naa ne dina leen boole dajale leen yéen ñépp mbooleem jaam yi nit ak jinne ilaa yawmal qiyaama pang leen yóbbu leen yawmal qiyaam te di ngeen fa dekki laaray ba fii amul sikki sàkk ci lii te laa ba fii bu leen ci sigi sàkka waman asdaqu waa kan moo gën a dëggu minallahi ci borom bi tabaraka wa taala xadiisaa wax moo ana kan kan moo fiy bàyyi lii borom bi wax nii déngi déngi ci dékki waaw borom bi lii mu wax yàpp ngeen ne dina ne dinaa leen dajale yawmal qiyam loolu te bu leen ci siggi sàkka léegi benn énergumène benn waay bu tekkiwul dara benn charlatan moom taxaw fee ne loolu lépp du am yéen léegi kan ngeen di gëm yàlla ngeen war a gëm kan moo gën a dëggu gën dëggu li nga xam ne mooy wax mu ne nag lii nag mu li aaya bi ci tegu lii comme ni na Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu wax nekk comme ni mu ne ci saxiixayni mu ngi wàcc keroog ci waa Badar di nga non ci waa Uhud di nga xam ne ci la Abdallah ibn Ubay mi ñu la doon wax keroog naan la moo dem ba ci yoon wi daal di delloo li nga xam ne benn xaaj ci ah, ki ci kii xaaj bu rëy ci armée bi dellook ñoom ba pare naan yonent ma lay saar saam daal daf maa mooy topp xale yi léegi ba ñuy ba nga xam ne waa Quraysh ñu ngi fii xare bi war a tàmbale mu ne non xare amu fi quoi fii xare du fi am léegi nag bañ demee am boo ci mbooloo jullit ñi nag am ñoo xam ne dañoo wute ci seeni mbir ñenn ñi ne nañ leen ñii ñii ay naafiq lañ nañ leen faat ñenn ñi ne non dañoo def erreur rek lii ñu def waruñu ko woon a def waaw waaye nag li nga xamante ne nii nañ leen faat ñeneen ñi ne non non non non buñ leen leen faat quoi léegi nag loolu nag ci la suñu borom wàcc laaya bi mu ne fama lii mooy li gën a wér am na yeneen i wax nag waaye lii mooy li gën a wér comme ni ko al imaam alxaafiz ibnu hajar al asqalaani yu ahmad ibnu waxe rahmatullahi alayka ne lii moo wér ci sababu nuzul li tax laaya bi wàcc mu ne fama suñu borom ne moo yéen lan moo leen dal sax yéen jullit ñi fii munaafiqiina lan moo tax ci naafiq yi au sujet des naafiq ci mbiru naafiq yi fii atay di ngeen nekk ci ñaari kuréel ñii naan waaye ñii nañ leen faat ñii naan buñ leen faat te xamu ngeen ne wallaahu borom bi tabaaraka wa taala ci boppam arkasahum moo leen delloo bimaa kasabu ci sababu li nga xam ne moom lañ fàggu ci nifaaq ak weddi borom bi tabaaraka wa taala gi ñu nekke moo tax Badar kii Uhud mais borom bi moo leen seppi sànni leen fële ngir ñu jóge fi en tout cas lu ëpp am na ñu xawoon a rester parce que naafiq moom camouflage dañ cee aay mais seen ponkal yaak ñu bari ci ñoom keroog dañoo dellu wuti ànd ak seen président di Abdallah ibn Ubay ibn Salul ni ñu koy gisee ci saar bii di ñëw di suuratul Ali Imran insha allahu taala bu ñuy wax ci ghazwatu Uhud ñu boroom ne may maa leen delloo li tax ñoom ñu dellu jàpp nañ ne fii mu ne bonne opération lañ def quoi seenug mën a xalaat seenug am xel ak seen stratégie moo tax ba keroog ñu rëcc ba tax ña nga xam ne ñoo ca jot a faatu ñoom Abdallah ibn Amr ibn xaraam ñu naan bu ñu ñëwoon fii comme ñu koy waxee ci saar bi ñu la wax léegi Al bu buñ ñëwoon fii du ñu dee ah buñ ñëwoon ak ñun maaxallaa du ñu dee loolu nag suñu borom ne mais ñoom loolu borom bi moo leen delloo ci sababu kéeféer gu ñu ne gi ñuy nëbb ak mooy yàlla gi nga xam ne moom lañ newee maa leen delloo bi maa kasabu ci sababu li ñu fàggu ñu borom ne yéen jullit ñiy wuute nag ci seeni mbir ñoom aturi duuna moo tax yéen da ngeen namm da ngeen a bëggantaa te du ngeen gindi man adallallah surtout ñi nga xam ne ñoo doon wax naan bu ñu leen faat amaana ñoom dañoo juum kese mu ne ndax yéen da ngeen a bëgg a gindi ñoo xam ne borom bi moo leen seetaan ñu sànku wallahu te borom bi yudlil wa wa man yudlilillah te képp koo xam ne borom bi seetaan na la nga sànku ci maanu teem la la seetaane yow nga sànku falan alhamdulillah falan tajida lahu sabila waa jooju mënoo ko trouver yoon wu ko gindi manula am ku borom bi seetaan cay mbiram maandu ci say mbir nga sànku kooku amul kenn buñ jëloon lépp lu borom bi bind ku baax woowu manuñ ko di dëppal ñi waddu mu ne kantaa ñoom naafiq yi ginnaaw liñ def noonu te borom bee leen dëpp waddu ñoom ñu ngi sopp lool fa seen xol yem law takfuruuna gis nga lii mooy seen mëbët li nga xam ne moom lañ sopp lu gën a mag mooy law takfuruuna waay waay ak a neexoon waaye ngeen weddi yàlla yéen jullit ñi kamaakeem li nga xam ne ñoom kafaru la ñu weddee fatakunuuna sawaa bu ko defee yéen ñépp ngeen yem daal fii fi yàlla kenn dootu ko fi wax mu jeex <coughs> afala tattaxidu <coughs> mu ne fala tattaxidu kon bu leen jàppee minhum ci ñoom naafiq yi awliya ay parando hatta yuhaajiru lu dul ci lañuy gàddaay kéeféer gi ñu ne ak ba ñuy gàddaaye weddi yàlla gi nga xam ne moom lañ ne ak nëbb gi nga xam ne moom la ñuy nëbb li nga xam ne mooy lu ñaaw ñooñu noonu fekk gàddaayuñ loolu fi sabilillahi ci yoonu yàlla te loolu la mooy li nga xamante ne mooy yoonu yàlla mu ngi noonu nekk ci ngëm yàlla feeñal li nga xamante ne nii mooy ngëm yàlla gu leer te mu sax ci seen xol yi fekk defuñ loolu bu leen leen jàpp ay li nga xam ne ay parando fa in tawallaw bu ñu wanee ginnaaw nag ginnaaw lii fa xuduuhum na ngeen leen jàpp waqtuluuhum ngeen daal di leen faat xaytu wajadtumuuhum fu ngeen leen mën a fekk rek wala tattaxidu minhum waliyan wala nasira te bu leen jàpp ci ñoom de kenn koo xamante ne nii wali koo xamante ne nii ab parandool la mukk ku ngeen di farandool parandool bu ngeen ko def allié wala nasira wala ku leen di dimbali mukk mu ngi noonu lii nag mooy li yonent bi alayhi salaatu wassalaam lii la leen borom bi tabaraka wa taala wax julli ñi waaye mooy naafiq yi lii nii mooy mooy suñu borom ci boppam moo def ne lii nii doxaluñu ko parce que naafiq yi en dañoo wanewulu naafiq ak ak kéefër mooy même bu def nañ yenn yu leer yi lii la ñëw di julli di woor ba pare jàpp ne ñoom ay julli lañ ba léegi te ñooñu suñu boroom dane woon moo taxoon mu ne wa jaahidhum bihi jihaadan kabira xarel ak ñoom yéeféer yi waaye rawatina naafiq yi ci alquran jii ngay jaareek ñoom jihaadan kabira mooy jihaad gu rëy moo tax gisoo yonente ma lay saar sam waaye xamoon na ne abu Abdallah ibn Ubay mi naafiq la te loolu moom di ko wane dafa leer waaye masoo gis mu dajale naafiq yi te xamoon na leen ba waxoon ko ñoom Seydina Xudayfa radiyallahu taala anhu masula dajale gaa yi jàpp leen di leen faat parce que ay naafiq lañ saa buñ masee wax sax ne teñ koo faat danaan déedéet bàyyi leen ko noonu ndax bëgguma nit ñi naan Muhammadun yaqtulu ashaaba bëgguñ ñu naan nit ñi xamul naan mu boole leen ñoom ci sama mbooloo saxaaba yi quoi comme que nee nañ dañ maa gëm ñuy naan Muhammad nit ñi naan Seydina Muhammad da yaqtulu day faat asxaabahu ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy saxaabaam yi ay waa jile lii daal yéeme na ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ñëw daal di ñëw dañ koo gëm ay waa jile ba ñëw amul dara lu mu leen di def lu mu ñëw daal daal di leen di faat nii lii daal moom yéeme na mu ne nag noonu nag laa ci doon bañ man yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon nag mu ngi noonale illa alladina ba mu des gaa yi nga xamante ne nii na ñoom dañuy jokkaloo ngir dem ilaa qawmin ci ay ñoñ yoo xamante ne nii baynakum dafa nekk seen diggante wa baynahum ak seen diggante ñoom ñoo ñële miisaaxun li nga xam ne mooy ab pacte daa may accord yu dox seen diggante ñoo xamante ni dañuy jaar jokkaloo jaar ci yéen ci jullit ñi ngir dem ci ñoo xamante ne ñeneen ñoo xam ne yéen ñoom diggante yéen ak ñoom ñoo ñële dañoo am li nga xamante ne mooy aw pat ñooñu moom bu leen leen laal aw jaawukum wala ñoom ci seen bopp ñu dikkal leen ñoom ñoo ñële nga xamante ne ñoo ñu yées ñoo ñële xasirat sururuhum te ba ñuy dikkal leen ba ñu leen di dikkal yéen jullit ñi seen xol daal dinay xat lool ñu nekk ci seen xat seen xol yi xat lu tax an yuqaatiluukum mooy xat na ci xeex ak yéen ndax mënuñoo xeex ak yéen aw lu ndax xam nañ ne bu ñu yéen ngeen jeexal leen aw yuqaatilu qawmahum te tamit am nañu ñu ngi ci dilemme mooy mënuñoo xeex ak yéen jullit ñi te mënuñoo xeex ak ñi nga xam ne ñoom seeni ñoñi bopp léegi nag ñooñu lii nii ku mel la al imaam ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne lii dafa wàcce ci Hilaal ibn Uwaymir al-Aslami mu ne moom dafa daldi woon amoon ak pacte ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam këne moom du dimbali yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye nag du dimbali kenn ci kawam waaye te moom moo yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu la woon voilà mooy neutralité daal léegi nag loolu la nag loolu la mawlaana ibnu abbaas radiyallahu taala anhu waal di wax mu ne walaw shaa allahu bu sooboon boroom bi tabaaraka wa taala la sallatahum alaykum kononte kon dina sëmbërtal gaa yu yiis yii nga xamante ne nii ci seen kaw muy naafiq yeeg ñu mel ni ñoom dinañ leen may doole ba leen fitu ñu daal di dal ci seen kaw fa la te bu boobaa kononte kon dinañ xareeg yéen xeex ak yéen waaye nag borom bi tabaaraka wa taala ci mbaaxam yi naafiq yi ñoo gën a ragal ñépp amuñu fit woowu léegi nag fa in i'tazalu fa in i'tazalukum léegi nag bu dee ne ñoom daal dinañ leen di beru daal di leen bàyyi defuñ leen dara di neutre ci seeni mbir falam yuqaatiluukum kon bu boobaa ah bu leen leen faat nu def falam yuqaatiluukum te ñoom ñu neutre ci seeni mbir te xarewuñoo yéen xeexuñ leen wa alqaw ilaykumus salaam daal di daal wane seen bopp daal ci yéen daal di sànni ci yéen wane ne ñoom daal jébbalu nañ mooy nekk nañu ak am nañu sulxu daal voilà mooy jàmm goo xam ne nekkuñu fi jébbal nañ seen bopp nekkuñu fi di xare yéen jullit ñi te nekk nañ li nga xamante ne nii mooy ci jàmm fama ja'ala Allahu lakum ilayhim sabila borom bi bu boobaa defalu leen yoon ngeen di dal ci seen kaw lii moo tax naafiq yi loom waxoon fële ne lii la mooy comme que ñoom lii la ñuy wane ak tamit noon yi sax ñi nga xam ne ay yéefér lañ yu leer yoo xam ne lii lañ wane noon lañ leen di jàppe de wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi la sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi